voilà mooy ñooñu ay jullit lañu woon ñoo xam ne dund nañ ginnaaw yonent bi salaam waaye dëgg la mooy waa jaahil ya dañ doon nuyoo noonu waaye loolu tekkiwul tamit ne eh, ñu faatuñu noonu lañ leen di ñaanal ñu faatuñu kenn du leen ñaanale lool assalaamu alaykum lañ leen di wax waaw comme ni ñuy ñaanale ñi ñuy nuyoo ñi nga xamante ne nii mooy ñi ñiy dund waaye eh, waxoon nañ ci foofu noonu li nga xamante ne mooy siira yi yëpp siira yi yëpp mën naa nekk waaw loolu lépp mën naa nekk waaw waaw comme ni alquran salaamun ala nuux yooyu yëpp mën nekk waaw aleykum assalaamu aleykum waaw waa ji ne wa salaam ak yooyu yëpp aleyka salaam loolu euh, euh, à vrai dire léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam dana ko woon bul wax loolu waaw bul wax aleyka salaam mooy da koo jàngal li gina a mat euh, bul ñëw naan aleyka salaam dellu assalaamu aleyka te loolu taxawoon nañ ci ci xadis boobu rek walillahi alhamdu wal ah te siyax yi ñëw fii xam nga fii dane da fa quulu fa qaalu malaaka yi dañ nag assalaamu alayka <laughs> malaaka yi dañ ne ko assalaamu alayka wa rahmatullah waaw yokkal ko wa rahmatullah waaye loolu am na ci yoo xam ne wa alayka salaam waaw wa alayka salaam ci riwaay boo xam ne imaamul xaafis nee na lii mooy qaalu assalaamu alayka wa rahmatullah malaaka yi noonu ñu ñëwee ci riwaay bi ne noonu lañ faye lii mu ne li kadaalil aksar fi al-Buxaari yi li ëpp ñu solo imaam Buxaari yi nii la wa kadaalil jamii' fi badil xalqi na ko noon ñu ko soloo ci badul xalq it téere ko ci téere bi ci saxiix bi loolu la wali ahmad wa muslim min hada al wajh min riwayat abdurrazzaq mu ne léegi nag ñëw na nag ci imam muslim am na neneen nu mu ko soloowe ci riwaaya abdurrazzaq mi nga xam ne moom la imaamul buxaari yi jaar ak moom tamit Ah, naka noonu al imaamu Ahmad di sëriñam mu ne ah, wa waqa'a huna lil Kushmayhani boo day bokk ñi nga xam ne al Kushmayhani ñi solo riwaay imaamu sahih imaamul Bukhari fa qaalu wa alayka salaam wa rahmatullahi waaw foofu dañ ne wa alayka salaam waxuñu ne ko assalaamu alayka wa alayka salaam wa rahmatullahi ah, mu ngi kon loolu Eh, loolu mën naa nekk alayka salaam alay wa alayka salaam wa rahmatullah waaw loolu sauf que le yeneen saa salaam da doon bañ waaji da doon bañ waaji jàpp te li waa jaahiliya di wax mu miine ko loolu bu duggee nañu fi lislaam di waxe noonu comme ni ko waa jaahiliya miine woon eh, di ko waxee di ko nuyoo seen néew yi mu ñëw di ko nuyoo mu ne mu bëgg koo xamal bii gën a mat waaw waxal assalaamu alaykum waaw waaw waaw léegi nag mu des am na benn euh, masala boo xam ne imaamul xaafis da koo traité euh, ñun bi ñuy gis euh, liñ jotoon a gis ci askan ci wàllu way nuyoog yooyu gisuñu ko woon mu ne léegi fii nga xamante ni dane fazaduhu wa rahmatullah loolu gisoon nañu ko sax waxoon nañ boo nee mais nii mu ci dugg daa gën a yaatu gisoon nañ ne nit ki boo nuñ la nuyoo ne asalaamaaleykum li gën yow ndax fay eh, li alquran ne bu ñu leen nuyoo bi tahiyatin na ngeen fay bi ahsana minha aw rudduha waaw waaw na joxe delloo bi nga xamante ne mooy bi gën a rafet biñ leen nuyu waaw wala boo manu nga delloo lool gisoon nañ ko kon mooy eh, nit ki danaan nit ki danaan eh, nit ki danaan assalaamu alayk bu la waxee assalaamu alayk yow nga ne ko ah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, wa rahmatullah bu boobaa doxal nga aaya boobu wala mu ne la assalaamu alayka wa rahmatullah nga ne ko wa alayka salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waaw bu defee wa idaa xuyitum bi taxiya fa xayu bi ahsana minha aw rudduha wala boo mën lool rek bu la ne assalaamu alaykum nga ne ko assalaamu alaykum mais bële moo gën léegi nag mu def est léegi ci wa rahmatullahi wa barakatuhu xam nga foofu la moom mais est-ce rek la yem wala man nañ cee yokk loolu nag la imaam al-Hafiz rahimahullah di traité fii <laughs> muy lu am solo mu ne <laughs> qawluhu fa zaaduhu wa rahmatullah wax ji yonent bi sallallahu alayhi ne malaaka ñu yokkal sayna Adam ah wa rahmatullahi ak yërmande yàlla yàlla na jàmm yàlla yokkal ko wa rahmatullah mu ne ziyaada ziyaada bii moom fii mashru'iyyati ziyaada fi radd ala wa huwa mustahab mustahab bil ittifaq li wuqu' at-tahiyyati fi dhalik waaw mu ne ndax loolu moom lu ñu yoonal la ci yokk gi ci booy delloo nit wax la asalaamaaleykum nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ndax lii la ndax lii nii nga xamante lool boroom xam-xam yépp ci dëppoo waaw ak tamit li aay biñ la wax léegi fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha na ngeen ay bu gën boobu wala ngeen delloo li ñu leen wax kon te xam nañ ne boo ci doolee wa rahmatullah moo gën rek bis euh, euh, asalaamaaleyka kese wala asalaamaaleykum léegi nag mu ne falaw zaadal mubtadi bu dee ki nga xamante ne moo tàmbali mooy li résumé sànq wax ko ne loolu gisoon nañ ko dañuy topp li wax rek mais lii wax nañ ko sànq bu dee ki njëkk a nuyoo da ne asalaamaaleykum wa wala asalaamualeyka wa rahmatullah asalaamualeyka wa rahmatullah wala faam bi wax da def asalaamualeyki wa rahmatullah ah léegi mu ne boobu sopp nañ istahaba an yuzada sopp nañ bu boobaa nit ki kii tontu yokk wa barakaatu waaw mu ne falaw zaada wa barakaatuhu fa hal tushra'u az-ziyaada fii rabb waa léegi bu dee waa jii nuyoo moom dafa ñëw jël lépp ñëw ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa léegi waa jii fay nag waa bi waa bi ahsana minha moom bu boobaa lu muy doon <laughs> ndax waa bu fayee ne wa alaykum salaam wa wa loolu mooy moom daa delloo li ko waa ji wax léegi ana ahsan bi <laughs> aw ruddu alayhim léegi kon bu boobaa est ce que mën nañ cee yokk lool mooy laaj bi voilà loolu mooy laaj bi <laughs> mu ne kada law wa kada ah <laughs> law zaada al mubtadi mooy loolu mooy li ñu wax léegi hal yushra'u lahu léegi est ce que waa ji moom may nañ ko mu yokk leneen waaw mu ne axraja malikun fil muwatta mu ne imaamu malik daal dinay nu uh, génne solo ci muwatta ci téeréem bi an ibni abbas in jëlee ci ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne mu ne inta salaamu ila al baraka mu ne nuyoo daal ci barakaatu mooy barakaatu wu ci baat boobu ca la yem yal na jàmm yu yàlla nekk ak yërmandeem ak barkeem ci yow wala ci yéen mu ne ci baraka bu fa la yem mu ne wa axraja al-Bayhaqi kon bu dee imaam Ibn Abbas mooy yow boo delloowee ah yow sa yéene da ngay yéene ne bu ma manoon bu doon yemoon na feneen ma àggul woon ci barakaatu yi ma yokk léegi yéene googu day lay doy yow mu nekk ahsan waaw ndax nit ki day jote ci yéeneem loo xam ne du ko jote ci ay jëfam kon loolu mën nañ ko interpréter waxu Ibn Abbas bii ne foofu la yem voilà kon bi ahsana minha waa ji mooy il suffit mu yéene ne ah bu doon de na ah, ah, wa rahmatullah wala salaamaaleykum du ko doon te kon dinaa ko yokkal mais comme que jël na ah man ma jël lépp ma ma kon mu ne loolu la imaamu Maaliku imaamu daaril hijra ci jëlee ci Ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne wax rek al mu ne al na fi Shu'ab ci Shu'abul imaam min tariiq Abdillah ibn Baabiya mu jëlee ci Abdallah ibn Baabiya moom mu qaala mu ne jaa rajulun ila ibni umar fa qaala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu fa qaala hasbuka ilaa wa barakatuhu <laughs> ah nee na benn waaye dafa ñëw ne ibnu umar quoi radiyallahu anhu di ko nuyu ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu yal na jàmm yàlla nekk seen kaw ak yërmandeem ak barkeem ak ay njéggalam nee na si Ibn Umar ne ko doyoon na la nag doy na la nga yem ci wa nga gis nga ko Ibn Umar ak Ibn Abbas <laughs> radiyallahu anhuma radiyallahu anhum ñoom loolu pour ñoom wa barakaatu wu daal ku la ko waxit it lu toll noonu mooy yow booy nuyoo booy tàmbali bu ko dépassé waaye yow mi ñu nuyoo ba ba wa booy fayit bu boobaa yow aw ruduha nag yow bu boobaa yow boo bëggee doxal alxuraan wax waaj ji bu la ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu doo ñëw naan ko waaleykum salaam parce que boobu delloo woon lu comme ni la jox boo boobaa nag naan ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu <laughs> léegi nag mu ne kon da gis kon ñaari ñii ñaari saxaaba yi li gis mooy moo xam kii nuyoo wala kii fay wa buñ ko dépassé. mu ne waman tariqi Zuhra ibn Ma'bad mu ne jëlee nañ ci yoonu Zuhra ibn Ma'bad qaala mu ne qaala mu ne nee na qaala ibn qaala Umar waaw mu ne Umar moom dane Seydina Umar radiyallahu inta salaamu ilaa wa barakaatihi mu ne wa rijaaluhu thiqaat mu ne lii dëgëral wax bu njëkk bii mooy premier wax la la bëgg a wax mooy que ni kenn du dépassé wa barakaatu doy na jëlal na la li jëlee ci Ibn Abbas Ibn Umar jëlal la ci baayam moom di Umar ibn al-Khattab mu ne nuyoo daal yem na ci wa barakaatu fa la yem mu ne war jaalu thiqat mu ne góor ñi solo nekk ci càllale bii moom ñu dëgër lañu mu ne wa jaa an ibn umar al jawaaz waaye nag imaam ibn umar di doom ji moom jëlee nañ ci moom léegi mu ne waa ji bi ko nuyu wax loolu dana ko woon wa maghfiratu mu ne ko nag yow doyoon na la rek nga yem nag ci barakaatuhu waaye mu ne waaye malgré loolu moom jëlee nañ ci moom que ne possible teg ci yokk après wa barakaatu mu ne ndax fa axraja malikun aydan imaam malik mi solo woon lële ci ibn abbas ah solo woon lëla ci ibnu abbas moom dafa solo ci ibnu umar radiyallahu taala anhu waxoon nañ la wali hasbuka ilaa wa barakaati lool imam al-Bayhaqi moo ko solo ci Shu'ab mu ne wa imamu Malik lii wane ne imam ibnu umar bon malgré waxoon na lële mais solo nañ tamit ci moom luy wane la lool mën naa nekk mu ne ndax kat wa jaa an ibni umar dikk na jëjële ci ibnu umar al-jawaaz kene loolu possible na mu ne fa axraja ndax solo na Malikun al-imam Malik aydan ba léegi fil Muwatta ci téeréem al Muwatta anhu jële ci ibnu Umar radiyallahu anhu annahu zaada fil jawaab kene moom dafa delloo dañ koo nuyu bi muy delloo mu delloo lépp loolu lan la ci teg wal ghadiyaati war raihaat waaw waaw yokku ci wal ghadiyaati war raihaat alayka salaam wa alaykum salaam wa alayka salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal ghadiyaati war raihaat waaw mu ne wa axraja al Buxaari al imaamu al Buxaari soloona fil adabil mufrad yàlla yoroon lii da lay bëgg a wax beneen wax mooy que ne waaw mën nañ ci yokku kay. wa axraja al Buxaari non seulement kii nuyu waaye kii fay mu ne wa axraja al Buxaari yu al imaam al Buxaari borom Sahih bi soloona waaye eh, fil adabil mufrad yi du Sahih bi la ca téereem ba al adabil mufrad min tariq Amr ibn Shu'ayb mu jëlee ko ci Amr ibn Shu'ayb nga ne an Abi an Salim mawla ibn Umar Amr ibn Shu'ayb jële ko ci euh, mooy surtout ibnu Umar bi Abdallah ibnu Amr biñ gisoon radiyallahu anhu ah, Amr ibnu Shu'ayb an jaddi fii na Amr ibnu Shu'ayb bu da ko jële ci Salim ah, mawla ibnu Umar ah, wala Salim ibnu Umar Salim doomu ibnu Umar waaye kii Salim dane mawla ibnu Umar loolu la bi euh, bind waaye kii noonu ibnu Umar doomam ji am na doomam ji tuddoon Salim mooy gi moo ci gën a siiw qaala kaana ibnu Umar mu ne ibnu Umar daa ne woon yaziidu idaa radda salaam fa ataytuhu mu ne imaam Ibnu Umar nekkoon na koo xamante ne radiyallahu anhuma da doon yokk bu doon delloo nuyoo nee na ma dikkal ko benn bés fa qultu ma ne ko assalaamu alaykum fa qaala assalaamu alaykum wa rahmatullah ah da ne moom looloon boo ko nuyoo wee ne assalaamu alaykum da lay yokkal wa rahmatullah nga yokkal ko nga ne ko assalaamu alaykum wa rahmatullah moo yokkal la assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu loolu la nee na ma dikkal benn bés ma ne ko assalaamu alaykum mu ne ma assalaamu alaykum wa rahmatullah mu ne yàlla na jàmm mu nekk ci yéen wa rahmatullah ak yërmande yàlla thumma neen ataytuhu fa zidtu nee ma dikkal ko beneen yoon ma yokku ci wa barakaatu mooy ne ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa mu ne faradda mu nuyu ma mu tontu ma wa zaada mu delloo ma yokkal ma ah wa tayyiba salawaati voilà mu yokkal bi ma ko ne wa mu ne ma wa tayyiba salawaati waaleyka salaam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh wa tayyiba salawaati wala wa tayyibu salawaati waaw ak teeyu ay julleem moom borom bi tabaaraka wa taala lii di wane ne kon kii mooy yokk bi kon mën naa ne mu ne wa min tariiqi Zayd ibn Thaabit annahu kataba ilaa Muawiya mu ne it ñëw na wala mooy imaamul Buxaari yi solo na ci yoonu Amr ibn Shuayb waaye ci yoonu tamit jëli loo xam ne ci Zayd ibn Thaabit saxaaba boobu. radiyallahu taala al ansaar yi mi dajalool alquran annahu kataba ila muawiya dafa bind ci sayna muawiya bi mu nee xalifa ne ko assalaamu alaykum ya amir almuminin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatih comme ibnu umar waxi <laughs> muy bind sayna muawiya benn lettre ne ko assalaamu aleykum yal na jàmm nekk ci yéen yaa amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatu ak ay barke wa maghfiratu ak ay njéggalam wa tayyibu salawaat ak teey ay julleem <laughs> waaw mu ne wa naqala ibnu daqiq al-aid mu ne al imam ibnu daqiq al-aid daal dinay toxal an abil walid ibn rushd di jële ci abul walid ibn rushd annahu rahimahullah kana yu'khadhu min qawlihi ta'ala fa hayyu bi ahsana minha dañuy jële ci wax ji yonent lay sar borom bi tabaaraka wa taala mooy aaya bi biñ la wax sànq aaya boobu nag suuratu nisaa yi la nekk wa idaa xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kaana ala kulli shay'in xasiba bés leen nuyoo ah way wa ida xuyitum bi taxiya bu ñu leen nuyu ab nuyu mooy nuyu bu lislaam fa xayyu yéen na ngeen delloo bi ahsana minha bu gën liñ leen nuyu aw rudduwaa wala ngeen delloo lu mel noonu inna allah na dégg dëgg borom bi tabaaraka wa ta'aala kaana nekk na tudden di nekk ala kulli shay'in ci lépp hasiiba lu muy saytu la loo xamante ne lu mu xam na lu mu takk la léegi mu ne euh, imam euh, abul walid ibn rushd dane euh, dañuy jële ci wax ji aay bi nag kene al jawaazu fi ziyaada lii aay bi buñ ko toppee mooy mais yokk ci baraka kay mën naa nekk parce que quand même xam nga li ñu doon wax sànq ne waxu imam Ibn Abbas mën nga ko dégg lool que ne yéene bi ci côté yéene ngay wax ah bu doon waaji de yemul woon ci wa barakaat man doon naa ci àgg waaye comme que àgg na ci ma am yéene bi loolu borom bi man na laa joxal yéene ko fay la fay koo xam ne da ca yokk mais kii nag moom daa dem à kii mooy ni wax ne non buñ jàppee à la aaya bi li mu wax mooy mais kon yokku ci kay mën naa nekk ci barakaatu waaw bu dee ne ki njëkk a nuyu kii nuyu daa ñëw kàmbale bi assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu ne wee loolu buñ toppee aaya bi faradu bi ahsana minha lu <laughs> gis loolu mooy ko kon ñu yokku waaw voilà mu ne wa axrajata soloon Abu Dawud al imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imam Abu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i ak Abu Abdirrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i bi sanadin qawi ci sanad boo xam ne càll la boo xam ne bu dëgër la an Imran ibn Husayn mu jëlee ci Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma annahu qaala nee na jaa rajulun ila an-nabi kon jàllale bi nee na la dëgër na mu ne benn waaye dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne assalaamu alaykum mu ne assalaamu alaykum wax yonent saa salaam fa radda alayhi wa qaala ashr yonent saa salaam daal di koy fay ba pare ne fukk ngo yi am na fukki yiw waaw <laughs> mu ne summa jaa aaxar beneen waay ñëw fa qaala mu ne beneen waay ñëw ne assalaamu alaykum wa rahmatullah yeneen waaye saa saam fay ko waaleykum salaam wa rahmatullah fa radda alayhi wa qaala mu ne ishruun kii de am ne ñaar fukk mooy vingt yiw summa jaa aaxar mi ñu toogee noonu rek beneen waay ñëw beneen ñetteel moom ma fa zaada wa barakaatu kooku dana assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fa radda yeneen saa saam fay ko pare na wa qaala salaasuun kii am na fanweeri yiw trente yiw mu ne wa axrajahu al-Buxaari mu ne xadis bi al-imaam al-Buxaari soloo na ko fil adab al-mufrad min xadis Abi Hurayra wa saxxahahu Ibn Hibbaan mu ne al-imaam al-Buxaari soloo na ko ci adab al-mufrad ci waaye ba ci Imraan ibn Husayn la ko jëlee mais ci Sayyidina Abu Hurayra mu ne xataa xadis boobu Ibn Hibbaan daal dina koy wéral wa qaala salaasuuna xasana foofu dafa ne kii de am na trente yiw fanweeri yiw yu baax mu ne wa kazaa fiimaa qablahaa sarraha bil-ma'duud mu ne wa inda wa inda abi nu'aym fi amali yawmi yawmin wa layla min hadith ali annahu huwa alladhi waqa'a lahu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhalik mu ne rod na imam abu nu'aym solo na ci jëfu bés bi guddi gi ci téeréem boobu këne ay sikkar giñ ciy jëf ak yooyu lay wax léegi ci hadith boo xam ne moom sayyidina ali ibn abi talib la ko jële radiyallahu anhu mu ne loolu moom dal na koog yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa axraja daal inay génn at-Tabaraani al-imaam at-Tabaraani min hadiis Sahl ibn Hunayf Sahl ibn Hunayf ci sanad boo xam ne nag nee na da'if rafa'ahu boo xam ne nag dëgërul boo xam ne yëgati na ko radiyallahu anhu man qaala mu ne yonent saa man qaala assalaamu alaykum kutiba lahu ashru hasanaat ku wa assalaamu alaykum nañ la bindal fukki yu wa man zaada wa rahmatullah kutiba lahu ashruuna hasanaat ku wax yokk nag wa rahmatullah yokkal dinañ la yokkal fukk yiw wa man zaadahu barakaatu kutiba lahu salaasuuna xasana dinañ ko yokkal kooku kutibat lahu dees na ko bindal yokkal ko salaasuuna xasana trente yiw waaye xadiis yi dëgëral nañ yooyu ci kaw mu ne wa axraja Abu Daawuud min xadiisi Sahl ibn Muaaz ibn Anas al-Juhani Seydina Anas <laughs> Muaaz ibn Anas al mi ngi gisoon xadiisam fan yi mais mu ne an mooy Sahl jële ko ci baayam di Muaaz ibn Anas saxaaba boobu al-Juhani radiyallahu anhu waaye mu ne bi sanadin da'iif nahwa xadiisi Imraan ci sanad boo xam ne nag càllale boo xam ne nag dëgërul càllale boo xam ne dëgërul comme xadiisu ki nga xamante ne mooy Imran euh, ibn Husayn voilà radiyallahu ta'ala wa zaada fi axirihi thumma jaa axar fa zaada wa maghfiratu xadiis bi nag foofu Muaz ibn Anas ne ginnaaw ñett ñetti ñooñu xam nga Seyna um, xadiisu Imran bi ci ñett la mu ne bu dee bii nag mais sauf que sanadam dafa wéradi la wax mu ne ñeenteel benn waay bi daal di ñëw ñeenteel quatrième bi mu ñëwee mu ne. mu yokk ci wa maghfiratuhu ak li nga xamante ni mooy njéggalam fa qaala nee na saa sallam ne arba'un quarante yiw waaw mu ne wa qaala hakaza takunu al fadail naka nii la ngëneel yi nekk mu ne wa axraja ibnu sinni imam ibnu sinni mooy ki bind téere boobu jële ci euh, euh, ci wax ci waru yi ñuy alkaar yi ñuy def subaay yo bi ci bés bi guddi gi fii kitaab yi ci téereem boobu bi sanadihi bi sanadin waa waaye nag ci sanad boo xam ne dëgërul la min hadith anas yi hadith euh, euh, sayna anas qaala kaana rajulun yamurru fa ya rasul assalaamu alayka ya rasulullah fa yaqulu wa alayka assalaam wa rahmatullah wa barakaatu maghfiratu wa ridwaan alhamdulillah mu ne daa am benn waay boo xam da doon yomb yonente sallallahu alayhi wasallam naan ko assalaamu alayka ya ah yal na jàmm nekk ci yow yow ndawal yàlla saa salaam nee na yoneen saa salaam ne ko wa alayka salaam yal na jàmm yow nekk ci yow wa rahmatullah yërmande yàlla wa barakaatu ak ay barkeem wa maghfiratu ak ay jéggalam wa ridwaanu ak li nga xam ne mooy ngërëmam mu ne wax rajo al-Bayhaqi fi Shu'ab mu ne imaam al-Bayhaqi solo na ci Shu'ab bi Shu'abul Iman bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne bu da'if la aydan balay min hadith Zayd ibn Arqam mu jëlee sayyidina Zayd ibn Arqam mu ne kunna idha sallama alayna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qulna walayka salaam wa rahmatullah wa barakatuh maghfiratu wa hadhihi al ahadith da'ifa mu ne imam alhaam nag mu indi hadis mujj bi ne hadis bu Zayd ibn Arqam bi ne dañu doon buñ nekkoon buñ la mësoon a nuyu yeneen saa saam dañ ko doon wax ah non ila sallama alayna bu ñu yonent bay saa saam nuyu woon nañu assalaamu aleykum wa rahmatullah ñun dañ naan ko qul naa dañ ne waaleykum assalaam wa rahmatullah wa aleyka assalaam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuhu waaw moo yokk ci boobu mafiratu mu ne imaam al-Hafiz nag ne xadiis yëpp ñoo da'if nag ba mu des yu yële càlle ñoom Imran ibn Husayn yeeg yooyu ah, mu ne waaye idan dummat buñ leen dajalee nag benn boole leen ah qawiya day dëgër da day mujj wax ji day mujj dëgër majtamaat yi li ñu dëppoo mooy min mashru'iyyati ziyadati ala wa barakaat yi di wane ne kon yokk wa barakaat yi mën naa nekk waaw waaw kon mu ngi noonee loolu la wax wallahu taala alam gis na ñaari ñaari ñaari avis la daal mooy benn bi mën naa nekk non benn bi manu la nekk ci wa barakaatu hasbuka doy na la ci wa barakaatu hu liñ jëlee ibnu Abbas ibnu Umar radiyallahu ñeneen ñi ak Seydina Omar radiyallahu anhum am yoom dañ ne noo mën nañ cee yokk tegtaloo yii nii wallahu taala alam kon lii lu ama am solo la ah waaye hadis bi ginnaaw kon côté bi ci wàllu nuyoo ba léegi dañuy gis ne kon boo fekkee kii dox comme li leen saa saa wax boo ñëwee fekk mbooloo yow yaa leen war a nuyoo waaw waaw yow demal nga nuyu leen moo tax suñu boroom danay aadama demal ci ñee toog nga nuyu leen waaw yow mii dox ka toog dee ko nuyu waaw kon loolu la ko waa euh, loolu gisoon nañ nag ne fa qaalu nee ñu ne waaleykum salaam loolu est-ce que ñoom ñëpp ku nekk wax xam nga loolu am na ñoom dañ doon ne non ku nekk daa war a tontu wasalaam bu ñu la nee salaamaaleykum ku nekk ci mbooloo bu dee fukk ngeen fukk yi ku nekk daa gisoon nañ ne loolu dëgërul kenn rek bu waxee doy na waaw kenn wax na bu waxee day day te loolu taxawoon nañ masala wo taxaw jarul ñu ciy mën nañ ko tegtaloo fii que ne wax fa qaalu day yennu que ne ñoom ñëpp ñu waxandoo waaye day yennu ne ñenn ñi ñoo wax voilà kon loolu lu ama am loolu lu ama am solo la waaye ginnaaw loolu sax am na leneen loo xam ne <coughs> luñ mën a jàng ci xadiis bi mooy jële xadiis jële xam-xam euh, euh, euh, ci koo xam ne intermédiaire la même bu dee suur baa bi fi <laughs> mooy borom bi tabaaraka wa la moo digal Seydina Adam ne ko demal ne ko demal nga daldi ci malaaka yee nga duyu leen boo demee nga dégg la nga xamante ne moom lañ lay tontu te lim ko xamale ni muy nu mu leen di nuyoo manoon na ko xamal ci saase ni muy faye fayu ngir euh, li nga xamante ne mooy xeetam waaye dañ ci jàngate ne euh, mooy nit ki topp ndigal Seydina Adama alayhi salaam borom bi bi mu ko nee demal nekk fa naan bon xam naa ci kanam quoi. ci saase la de al amrul mutlaq yaqtabil wujub dañ ko ciy jàngale dañ ko ciy jànge buñ la digalee digal boo xam ne bu jooy la mooy nit ki da ngay dem daal di doxi digal la mais doo fi nekk naan moo xam naa bon sûrement ça doit être après quoi ah non non ku la ne après ci saase loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a mat ci doxal digal moo tax dafa dem biñ ko ne bi ko borom bi ne demal ci malaaka yee group bi malaaka yee nga nuyu leen dafa dem ci saase voilà kon mooy ba léegi ñun tamit bu dee alxuraan dafa wax digal ñu dara surtout loo xamante ne nii eh, wujub la dañu cee war a gaaw war a bañ a nekk di teendee falak di kii ba iblis dox suñu diggante wala suñu bakkan ak doxe la nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala daal di léegi nag fii nii dafa am beneen masala boo xam ne al imaam al hafiz rahimahullah daal na koy tudd ne al muhallab de rahimahullah nee na hadis bi dañ ciy jàng ne kon malaaka yi ñoom dañu araab lañu doon wax <laughs> parce que waaleykum moom arab la <laughs> imaam alxaafis nag ne eh, lii nag mu wax loolu euh, loolu lu ñuy seet la ah, waaw lii te loolu mooy lii dëgg mooy waxuñu araban ah. <laughs> lii imaam alxaafis wax mooy dëgg waaw waaw mu ne lihtimaal an yakuna fil azal bi ghayri lisaanil arabi mu nekk ci azal loo xam ne loo xam ne du làkku araba comme ni nga xamante ne nii ah, léegi summa lamma hukiya lil arab léegi nag nettali bii bi nga xam ne ci la ko yónnee saa di nettali arab yi ñoo xam ne ci ñoom lañ ko yónnee bi lisaanin arabiyyin mubiin lañ ko yónnee lan nañu arab bu leer ak ñoom lay waxal tar turjima bi lisaanihim ñu daal di koy interpréter sotti ko ci seen làkk lool kese la mu ne wa minal ma'lumi te bokk na ci li ñu xam anna man zukirat man man man zukirat fi fil qur'an ñi nga xam ne tudd nañ leen ci ay yonent seeni nettali alayhimu salaam ci alquran min ghayril arab te nekkuñoon ci arab yi mais ñooñu nuqila kalaamuhum bil arabi c'est sûr que Seydina Yaqub waxul arab non Seydina Idris waxul arab loolu dafa leer <laughs> fu mu ko waxee waxuñu ko woon te pourtant alxuraan buy nettali Seydina Muusaa ak Seydina euh, ak ak kii euh, Firawna bu yées ni arab lañ doon wax ah Firawna yaa ayyuhal mala waaw maa alimtu min ilahin ghayri est ce arab la doon wax ak ñoom déet loolu c'est sûr que lii dañ koo traduire en arabe <laughs> waaw waaw mu ne li gën leer mooy mbir mi leen la laa wax nit ñi daa dañ koo tarjama dañ leen koo dañ koo def ci ah, te malaaka yi seen làkk du araba ah. <laughs> ñoom làkk original bi te Seydina Adam tamit làkkuloon arab waxuloon arab moom la doon wax làkk original bi waaw bi nga xam ne mooy suryaaniya loolu la mooy làkk bi nga xamante ne nga xam ne làkk la boo xam ne xatta liir yi moom lañuy wax moo tax liir yi fekk fekk mënaguñ suñu làkk bi ñoom façon làkk yooyu lañuy wax waaw te da ngay gis kaw euh, la terre tout entière xar yi ni ñuy mb mbayeeg euh, ak ginaar yi ci ciib yeeg yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne dafa am saas mais ñun dañ koo xam ñun ñi yow liir yi li nga xam rek liir bi li mu xam buy màgg di mel ni di di am comme ñun di di fàtte loolu lépp dootu ko xam waaw waaw moo tax nag képp koo xam ne ba ngay faatu da ngaa yor ci fitra faatoo ci fitra mooy la la yàlla tëggewoon est-ce que kooku kooku moo màgg moo tax yonent may sa sa waxoon Seynal Bara quelle coïncidence moo tax ah hadis bi ci tegu moom <laughs> Seynal Bara hadis sama ci tegu waaw radiyallahu bi mu ko naan boo boo booy tëddi ko wax te waxoon nañ fàttali woon nañ ko fan yee te gisoon ko ci ah, kitaabu aadaabi nawm wal ittija téere bi ñu génnoon na nga na jàpp jàpp gi nga xam ne moom ngay jàpp booy tëdd te nga tëdd sa wàll ndejoor te mu nekk li nga xam ne moom ngay moom nga wax lii allahumma aslamtu wajhi eh, eh, aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu fa am wa fawwadtu eh, eh, wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wala manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsal mu ne ko da nga def ko lu mujj li ngay wax boo faatoo noonu mutte ala alal fitra faatu nga ci kaw fitra gala yàlla tëgg woon muy fitratallahi allati fatara an-nas ala delluwaat nga ci la pureté euh, originale bi nga xam ne moom la liir yi am moo tax ñoom ay aarifuuna lañu waaw ay ay borom yi kii ñoom moom dañuy xam affaire yi langage bu gaaw la mais boobu nag langage mooy bu original moom moom la euh, Seydina Adama alayhi doon wax <laughs> kon loolu la waaye du arab dañ koo tekki rek dañ leen ko traduire loolu mooy li nga xam mooy dëgg kama qaala al imaam al haafiz ibn Hajar al Asqalaani ah eh? rahimahullah bokk na leneen liñ ciy jàng comme li Imaam al-Hafiz wax dañ ciy jàng ne nit di jële xam-xam te ña nga xam ne ñoom am xam-xam borom muy wax ñii demal Seyna Adam di ko tegtal ñam ko tegtal mooy am nañu xam-xamu nan la ñuy foye mooy nit boo jógee di uti xam-xam na nga seet ña nga xam ne ñoom ahlu la am nañ ahlu waaw bul fekk képp koo xam ne muy génnee ayin rek nga dem jànge ci moom non leerlul ba xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci domaine bi nga laaj nga laaj nga laaj leen ñu laaj la biir man de damaa bëgg da jàng domaine sangam kan ngeen may tegtal waaw mais doo ñëw rek gis diit muy wax ci télé bi wala ci rajo bi feeñ ci rajo bi rek mu impressionné la waaw ndax li muy waxee ni muy tourner affaire yi mu impressionné la nga ñëw naan da ngay jàng ci moom déedéet déedéet mooy nit ki buy jàng na jële xam-xam ci ñoo xam ne am nañ quand même les prérequis am nañu xam-xam ba ak li ci jëm waaw kon mu loolu am solo la ah